ñu ngi woon ba léegi ci umratul Hudaybiya muy umra gi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam daldi woon fas yéene def ci juróom benneelu at mi ci mois dul qaada ila qurayshin ila makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman gisoon nañu ni mu génnewoon madinatul woon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam daldi yëgal kaw kaw yi ak tribu yi wëroon foofu ne ko doy bëgg dem moom da bëgg ziyaare ji kaaba gi waaye xare nag taxu ko jóg li ko tax a jóg daal mooy umra mu yëgal ko ñépp ngir tamit waa Quraysh daldi ciy jot ba ñu xam ne ak jógam dem Quraysh nekkul xare nekkul songu leen gisoon nañu keroog ni mu génn moom salaatu wassalaam bi ñu àggee Dal ñi ciy ah ñu xarmal umra am na ci ñoom ñoo xam ne armaaluñ woon euh, te ñooñu seen nettali nag ñoom laa fàtte woon pourtant waxoon naa ne dinaa ci ñëw comme ñoom abu qataada alxaaris ibn rib'i euh, lii woon ne ñoom armaaluñu woon loolu waroon nañ ko gis waaye sama xel moo ci génnoon pourtant mu ngi ci woon mais xaw ma après damaa jekki fàttewaat ko ñooñu incha allah ñoom nettali boobu la ñuy gis daldi àggale fi nga xam ne moom lañ yemoon ci jataay bii weesu ndax boo fàttale ko ci jataay bii weesu ñu ngi àggoon fi nga xam ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam agsi na ci faubourgu Makka fekk waa Makka yëg ko ba mu dajeeg Busr ibn Sufyaan radiyallahu taala anhu wa ardaah mu daldi koy wax li waa Quraysh def bi ñu déggee na mu ngi ñëw ñoom ñépp génn maahumul udul aba al al ñu ngi génn ñoom ñépp maahumul al udul matafil ànd ak seen doom yi seen njaboot yi yépp ak gëléem yu walla gëléem yu fees dell ak soow yi ngir mën a waaye ñu jiital ki nga xam ne mooy leur chef de cavalerie di Seydina Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira ta'ala anhu wa kaana aana min Qurayshin moom mi nga xamante ne nii Seydina jamono yooyu ci waa Quraysh la bokkoon tuubagul woon ah waaye demoon nañu ba gis kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu loolu dafa teggi wax kan moo koy jaarale ci weneen yoon ba Seydina Naajiya daldi proposé wu ne moom mën na ko teg ci yoon woo xamante ne nii ah dinañu tegg fi nga xam ne moom la waa Quraysh ne gisoon nañu ni nga agsee foofale ba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu agsi fi nga xam ne mooy Xudaybiya ci suufu Makka min asfali Makka ci suufu Makka foofu lañu mujj contournement bi foofu la leen yóbbu ndax xam nga ne ku jóge ma a Munawwara ci nooru Makka la ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam contourné ba retrouvé wu au sud de la Mecque ci bërëb bu ñu naan Xudaybiya waxoon nañ lan moo tax gisoon nañu turu Xudaybiya ana fan la jóge ñun nag ñu ngi agsi woon ba fi nga xamante ne nii ci lañu agsi yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax nit ñi ñu wàcc ñu ne ko maa bil waadi maa'un nanzilu yi ñu ne ko ah yow ndaw yàlla li kat fii nga ñuy wàcculoo ci xur wi de amu fi ndox moo xamante ne nii mu ñu mën a suffire mu ñu mën a doy la bañ fiy wàcc di fi def escale foofu la ñu yemoon ne woon ana lan la leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tontu ak lan moo fa xew loolu lañu war a gis incha allah waaye entre parenthèses comme ni ma ko waxe léegi muy ñi nga xam ne arma luñ woon ñoom umra arma woon ne dañuy umra ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum loolu moom la ko mel ni imaamu Ahmad ibn imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi daal di solo ci saxiix bi këne dafa am ci ñoom ñu ñoo xamante ne nii ci saxaaba yooyu keroog. bi ñuy génn di dem Xudaybiya di dem Makka waxoon naa la Xudaybiya taxu leen woon a jóg li loon taxoon a jóg mooy dem màkka Mu'tamira daldi umra ji bi nga xam ne ci lañu àgg ci bërëb buñ naan Ar-Rawha nekk bërëb boo xamante ne nii lii mooy lañuy def dañuy delluwaat gannaaw tuuti ndax lii ñu ngi ko waroon a wax avant ñuy agsi Xudaybiya mais li ma la wax sànq mooy dama ko fàtte woon pourtant sama xel a ngi ci woon ba annoncé woon naa ko mais après dama ko dama ko fàttewaat bi nga xam ne ci lañ nekk ci yoon wi jóge ma madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ila makka bi ñu àggee bërëb buñ naan ar-Rawha nga xam ne mu ngi sore ak madinatul munawwara lu tolloog 73 kilomètres ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ko dikkale ay xabaar que ne am na ay noonam yu koy waajal ci benn xurwu woo xam ne wu xat la ñoo xam ne ñu ngay def benn embuscade lañ bëgg a tëral yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëg ko daldi fay lu yónni benn mbooloo ci saxaaba mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum te bokk na ci ñooñu mu yónni woon ngir ñu jiitu daldi faxas menace boobu noonu ñëw jiitu woon mooy abu qataada bokkoon na ci ñooñu seydina abu qataada alxaaris ibn ribii al ansaari radiyallahu anhu wa ardaa te moom gisoon nañ tarjamaam bu yàggul abu qataada alxaaris ibn ribii al ansaari radiyallahu anhu mu ne walam yakun muhrima moom nag bokkul woon ci ñi armal biñ àggee dal xulayfa di armal ngir umra moom armalul woon moo tax mu ne walam yakun muhrima mu ne faraa ximaaran wahshiyan léegi bi ñu demee di dem ah ñu jekki ñu daal di gis benn ndax foofu xare sax mujj fa am gars mooy bu ñu yaa ngi ñëw déjoué nañ leen ñu daldi àbbu njool mi daldi fay jóge léegi nag bi ñu newee noonu ci àll bi mu daldi gis benn ximaar waxshi ximaar waxshi ah, moom lañ naan mooy mbaam àll eh, mooy kii boobu noonu mbaam moomu ngay gis eh, muy am xawma zèbre lañ koy wax eh, da am kii yu weex yi mel ni ay ay ay ceinture mel ni tere yu weex ak yu ñuul waaw fii nii ci parc Tête bi sax am na fi boo demee di nga gis fii nii euh, gonay tubaab yi di ci bëgg lool di ci bëgg lool ci gis guñ koy gis fii ci dëkk bi ndax yooyu duñu duñu rabi fii waaye ci biir cage lañ leen di def comme ni muy nee ci zoo yi ci parc yi léegi euh, ndax ndax xam nga xam nga yonent bi alayhi salaatu bu dee alximaarul ahliya loolu dañoo tere ku ko mooy euh, euh, mbaam sëf mbaam sëf loolu loolu dañ koo tere mbaam sëf yonent bi alayhi salaatu dafa tere te te jamono jii nii jamono jii nii ñu nekk jamono jii ñu nekk nii muy Xudaybiya yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi tere woon mbaam yi kañ zamanu Xaybar ci xayma ci la tere woon li nga xam ne mooy lu xumur xumur al ahliya muy yàpp mbaam yi nga xam ne mbaam kër yi la mooy mbaam sëf ñii nag ñu gis benn mbaam boo xam ne mbaam àll la léegi Abu Qatada radiyallahu anhu nee na ñoom euh, bi ñu ko gisee dañoo gis mbaam mi léegi mais euh, moom moom moom ci ño ci ci ci ci ñooñu ci ñooñu noonu ko gis ñooñ mu àndaloon mooy ne ñoom dañ comme que dañoo armal om omra um-, moo tax te alxuraan day tere ñi nga xam ne dañoo armal ñi nga xam ne dañoo war aj wala wala ñuy umra dañ leen a tere ñu rëbb waaye tamit ñu dimbali nit muy rëbb yooyu bokk na ci yi ñu tere ci armal yooyu gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj gisoon nañ ko foofu bokk na ci tere mooy euh, alxuraan wax ko bu leen rëbb wa antum xurum voilà bu leen rëbb fekk yéen da a armaal moo xam nag aj la moo xam umra la yooyu yépp danu kaa tere ñoom nag looloo tax waxuñu ko si def ko defuñu ko si ñeen damay jekk rek gis ñu may xool ñu ngi may xool di xool di xool di xool di xool di xool mbaam àll mi di ma xool di ko xool ma jekki-jekki tu fekk maa ngi doon defar samay dàll ma xool ne mais ñii ñii luñ may xoole nii ma xool gis mbaam mi nee na ma ma ma yéeg sama fas sama li ma yee rëbbi daal di wadd ma ne leen jottali leen ma ko ñu bañ nee na ma daal di mer ma mer ci le fait que ma ne leen jottali leen ma sama instrument bi wadd ñu ne ma déedéet nee na ma wàcc jël ko topp mbaam mi daal di jël sama flèche chargé ko daal di koy jam léegi nag mu jàpp nee na mu daal di koy jàpp ci euh, ñu biñ ko rayee bi mu ko rayee nee na mu lekk ma sédd ñu ñu ñu lekk ci ñoom nag xawoon nañu hésiter. waaye ñu lekk ba pare nag di rëccu ñu ne bon ñun dañoo armal ba pare di lekk yàpp woo xam ne yàpp rëbb la te dañ ñoo tere di lekk eh, di rëbb rëbb dañ ñu koo tere waaw yéen ñi gëm yàlla bu leen jege li nga xam ne mooy am rëbb te bu laa taqtulu sayda as-sayda wa antum xurum waa lu tax nag ñun ñu def lii ñoom nag ñuy rëccu biñ ñëwee ba àgg benn bërëb buñ naan as-Suqya li nga xam ne cent quatre-vingts kilomètres la ci Medinatul Munawwar mooy ginnaaw bi ñu yeneen ci ma sar sam dab leen ah, ñu daldi koy laaj ci seen mbir moomu ne ko kat ñun ñun kat Abu Qatada moom nettali ko ni mu demee ñu ne mu ba mu rëbbee nag ñun lekk nañ ci mu ne leen est-ce que yéen da ngeen koo dimbali mooy da ngeen koo da yéen a ko wan yéen a ko wan ne ko xoolal benn ki wa ngi gibier wa ngi wala yooyu yéen a ko wax ñu ne déedéet ñun moom jàppale ko mu ne leen nag bu dee lool man ngeen cee lekk ndax li ñu tere nekkul koo xamante ne day armal ñu jox ko àddi ñu jox ko aw yàpp mu lekk non du am rëbb mu lekk du loolu lañ tere mais li ñu bañ mooy moom à aucun à un ci mbir mi mu daal la ci participer moo xam moom moo ne waa ji moo avisé waa ji wala lu boobaa loolu la ñu tere mais sinon loolu kenn terewul voilà nee na sax keroog am na luñ ci yoroon ñu daal di ciy jox alayhi salaatu wassalaam loolu mooy euh, loolu la mooy rëbb buñ ko teree tamit pour aji ki nga xam ne mooy aj li ñu tere mooy mooy muy dimbali koo xamante ne nii. day rëbb wala muy ah, joxoñ ko wala mu aviser ko ginnaaw kon bi ñu gisee lool kon loolu ah pour wax ne kon loolu day wane ne kon saxaaba yépp radiyallahu taala anhum du ñoom ñépp ñoo armaaloon keroog bi nga xam ne ci la ñuy dem Xudaybiya léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne kon ci lañu gis loolu ñu daldi dellu fi nga xamante ne nii fa la ñu yemoon ah. muy fi nga xam ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ut na ku leen tegtal muy Seydina Naajiya bu ñu fàtte ne en même ñu ngi woon ci tarjamaam ndax pare wu ñu woon muy Naajiya ibn Jundub ibn Umayr ibn Ya'mar ibn Daarim ibn Wa'ila ibn Sahm ibn Mazin ibn Salaman ibn Aslam al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom Seydina Naajiya boobu Ah. kon mooy ki nga xam ne moo tegtaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bim ne ana moo may moo ñuy dévier yoon ñu jaar ci weneen yoon wu bokkul ak fi nga xamante nii moom la waa Makka nekk waaye fii nii ñu agsi tamit yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon bu ñu reprendre bi mu leen ñëwee ba Xudaybiya mu ne leen nañ wàcc fii gisoon nañu ñu ne ko waa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ma bil waadi ma xur wi de amul ndox moo xamante nii mooy tax ñu war fee mën a wàcc bi nga xamante ne ci la wax loolu bu dee ci riwaaya imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abi ta ci lañ ne nii mu ne fa axraja sahman min kinaanati fa aataahu rajulan min asxaabihi fa nazala bihi fi qalibin min tilka alqulub fa gazarahu fi jawfihi fa jaasha birrawaa xatta daraba annaasu anhu bi'atan mu ne bi nga xam ne ci lañ ko wax loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam génn ci fi muy def ay flèche am ndax waxoon naa la armé wuñ armement de guerre waaye armement bi ñu defoon mooy armé pour defendre sa bopp bu la ay wuyu comme ñii naroon leen a kar sànq wala di leen tendre ay embuscade bu ñu mel noonu waaye loolu lañ yoroon waaye yoruñ woon li nga xam ne mooy armement pour guerre mu daal di génne fi mu def li nga xam ne mooy ay ay flèche ci pochette yi ñuy def flèche yi daldi di ciy jël benn benn benn benn lance ak ay lance mu daal di ciy jël benn daal koy jox mu ne mu daal di koy jox rajulan min ashaabi jox ko benn góor ci saxaabaami radiyallahu anhum wa ardaahum fa nazala bihi jox ko ko ngir mu wàcc ci biir teen bi fi xalibin ci benn ci teen yooyu noonu fii min tilkal xulub ngir mu wàcc ci teen yooyu benn ci teen yi ne foofu bi mu demee mu daldi koy samp ci biir teen bi ndox mi daldi tëb daf ko kii rek ndox mi commencé di di di bal di fuur di tëb hatta daraba an-naasu anhu ba nit ñi keroog dañoo naana naana naana naan ba nga xamante ne ba màndi daldi duy seeni wëgg seeni gëléem ak lañ fa yoroon naan ba ndox ma di di di fuur eh Ibn Ishaq ne léegi waa kii nan la tuddoon mooy waa ji nii nan la tuddoon mu ne fa haddathanii ba'du ahlil ilmi an rijalin min aslam anna alladhi nazala fil qalibi bisahmi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam naajiyatu ibn jundub ibn umayr ibn ya'mar ibn daarim ibn amr ibn waayila ibn sam ibn mazin ibn aslam ba ni muy jeexe wa huwa saa'iqu budini rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom imaam ibn Isxaaq fa xaddatani baadu ahlil ilm pour wax ana kii mooy kan ndax rajulun mu jël benn ci lansam yi jox ko kenn ku dëkk aslam kooku taxul ñu xam ko mu ne nag fa xaddatani nettali na ma baadu ahli ahlil ilm lenn ci borom xam-xam yi que kooku noonu mooy an rijalin kenn ci boroom xam-xam yi moo ko nettali jële ci ay góor yoo xam ne ci aslam lañ bokk ñu ne kooku noonu mooy ya moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxoon li nga xam ne mooy xeej bi ngir mu jam ko ci biir teen bi teen ba daldi teen bi nga xam ne dañu agsi gisoon nañ ci riwaay yi la euh, ci jataay biy weesu këne dañoo ñëw fekk teen bi daanaka tansax moom lafa des tuuti la ñu fekk ñu kiiko ko bam ba dara desatu fa moo tax ci riwaay imaam al-Bukhari bi rahmatullah alayhi bi ne ci kitaabu shurut foofu imaam al-Bukhari ci xadiisam boobu te waxoon nañ bi boobu dane dane ah kon moo nettaloon xadiis boobu al miswar ibn maxrama ak marwan ibn al hakam mu doon al miswar ibn ibn maxrama radiyallahu anhu wa abi ak marwan ibn al hakam nekkoon xalifa omeyyade boobu par la suite eh, foofu kon ñu ne woon foofu ci xadiis boobu dane summa za sum summa hatta nazala dane fa daal di teggi waa Quraysh fi ñu ne woon hatta nazala bi aqsal Hudaybiya ala samadin qalilil ma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam tekki ci kaw fi nga xam ne mooy bërëb bi ñu naan bi Xudaybiya ci benn bërëb boo xamante ne nii ndox ma ndox ma bariwul bërëb boo xamante ne nii ndox ma ñu fa fekk ndox ma ñu fa fekk mooy ndox mi bariwul de waaw lañu fa fekk ndox ma bariwul loo xamante ne ab ab euh, ndax samat mooy benn euh, genre kàmb la nekk tu ndox ma fa nekk mu néew la nit ñi nag ah gaaw ndax dañoo dañoo mar dañoo mar après ndox ma gaaw a jeex moo tax mu ne falam falam yulabbisuhunna annaasu falam yulabbisu annaasu xatta nazahu nit ñi daal naka lañ agsi ñu utilise ndox ma ndox ma teen ba jeex takk dara desatu fa léegi nag wa shukiya ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al atash ginnaaw gi nag bi demee noonu ñu daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam daldi di koy yëgal que ne kat maral nag moo nar a am mar gi moo ñu nar a jàpp ndax teen bii fii ñu wàcc ndox ma jeex na tàkk daanaka bi ci ñenn ñuy jëmee ci saa se la jeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fantaza sahman min kinana mu daal xëcc benn xeej ci fi ñuy fi ñuy def xeej summa amarahum an yaj'aluhu fii fa wallahi ma zaala yajiishu lahum bi riy bi hatta sadaru an mu ne daal bi nga xam ne ci la deme noon mu daal di xëcc benn kon ci xeejam yi daal di leen koy jox ñu daldi ko ci def gis nañ ci riwaayu imaam Ibn Ishaq bi ana kan lañ ko joxoon moom nee am na ñu ma ne am naajiya la Euh, moom lañ ko joxoon ibnu jundub radiyallahu an imaam mu ne ta moom nag mooy wa huwa saa'iqu mooy ki doon wommat géléemu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yi mu waroon a sacrifier Makka mu ne imaam ibn Isxaaq mu ne nag wa qad za'ama li ba'du ahli al-ilmi anna al-Baraa ibn Aazib kaana yaquulu ana alladhi nazaltu bi sahni rasulillah fallahu a'lam ay dhalika kaan mu ne waaye nag mooy boroom xam-xamit lool la doo ñëw rek wax benn wax wax yow loo xam ne leer na la am na wax yu bari nga wax benn wax mel nëbbu nëbbu yeneen yi non boroom xam-xam du doxale loolu moo tax imaam ibn Isaaq ne imaam ibn Isaaq ne am na nag lenn kenn ci boroom xam-xam yi koo xam ne nee na këne albara du naajiya ibn Jundub waaye albara ibn Azib doon na wax ne moom mooy ki wàcc keroog ci teen bi ak xeeju yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jam ko ci biir ba ni nga xamante ne nii mooy eh, ndox ma daldi daldi fuur mu ne nag buur yàlla nag moo gën a xam lan ana lan dëgg-dëgg li nga xamante ne noonu la deme woon dëgg-dëgg-dëgg waaye nag ah sey li gën a dëgër na imaam ibn Isxaaq moom dafa jàpp ne nag bu njëkk bi moo gën dëgër mooy Seydina Naajiya la woon ndax nee na ah fa qaala kii ne mu ne waqad ansharat ginnaaw bi mu waxee ñaari wax yi ñii ne kon Seydina al al Bara ibn Azib la am ñu ne Naajiya ibn Jundub la te loolu moo gën a dëgër imaam ibn Isxaaq nag ci loolu lu gën a jéng jëm mu ne waqad anshadat aslamu abyaatan min sha'rin qaalaha Naajiya qad dhananna annahu huwa alladhi nazala bis-Saam fa za'amat aslamu anna jaariyatan min al ansaari aqbalat bi dalwiha wa naajiyatu fi lqalibi yamiixu ala nnaas fa qaalat yaa ayyuha almaa'ixu dalwi duunaka inni ra'aytu nnaasa yaxmaduunaka yusnuuna xayran wa yumajjiduunaka imaam ibn isxaaq nag ne ah waqad ansharat alhamdulillah mu ne an waqat anshadat defar na nag ay bayt waa aslam ci mooy ay ay poème yu shi'r yoo xamante ne ni ñoom dañ waa aslam dañ koy way di wax ay poème yoo xam ne nee nañ naaji ya kerook liy wane ne moom la woon mooy ki nga xamante ne nii mooy ki wàccoon ak loolu Euh, ak xeej yonent bi alayhi salaatu salaam moom la woon mooy ne shi'r yi nga xam ne moom la waxoon vers yi mu waxoon moo tax imaam Ibn Ishaq ne ñun yaakaar nañ ne que ni sax moom la woon lool la suñu njortu daal jox que ne moom la woon ndax waa aslam dañ ne dama am benn jigéen boo xam ne ci lamsaar yi la bokkoon di benn as jigéen boo xam ne dafa ñëw yor li nga xam ne mooy Ah, dalwoom mooy benn baak wa naajiyatu fil qalibi yamihu ala an-nas fekk naaj Naajiya mu ngi ci biir teen bi di feesal baagu nit ñi nit ñi di ko di ko yor seeni baag mu koy feesal bu leen feesalee ci biir ndox mi ñoom ñu daal di yëkkati moom moom loolu la doon def am benn jigéen nag bu bokk ci lamsaar yi ñëw di ut si ndox fekk naaj yi ci suuf mu ko yaa fekk moom mu ci kaw moom mu ngi ci biir teen bi mu ko yaa ayyuhal maa'ihu dalwidunaka inni ra'aytu an ka yahmadunaka yuthnuuna xayran wa yumajjidunaka mu naan ko yaa ayyuhal maa'ihu ee eh, yow ki nga xamante ne yaay rootal nit ñi di feesal seen baag yi ci biir teen bi dal wi duunaka sama baaga ngoo mooy pour jox ko sama sama baaga ngi nii li ngay defal nit ñi laa bëgg nga defal ma inni ra'aytu an-naasa yahmadunaka ndax kat man ndaw lansaar si gis naa nit ñi di la tagg naan waay waay naaji ji liggéeyam rafet na waay amul benn baag buñ koy buñ koy yor lu dul mu feesal ko ni mu gën a gaawe mu ne ko ah kon nag gis naa loolu laqad ra'aytu an-naasa ah gis naa nit ñi ñu lay yaxmaduunaka ñu lay sant kon nag yusnuuna xayran ñu ngi wax ci yow wax yu rafet waaye wa yumajjiduunaka di la màggal ndax ci liggéey bu rafet nee nag fa ajaabahu naajiya daal fa ajaabaha naajiya daal di koy tontu qad alimat jaariyatun yamaniya anni ana almaa'ihu wasmi naajiya wa ta'natin zaati rashaashin wa hiya ta'antuha 'inda saduuri al-'aadiya mu ne naajiya daal di koy tontu ci weer yooyu ah, naan ko eh, qad alimat jaariyatun yamaniya anni anal maih wasmi naajiya naan ko qad alimat xam na jaariyatun as as as as jigéen yamaniya koo xam ne ci waa yaman la bokk ndax waa ahlul madina dañ leen di wax waa yaman ndax mooy seen origine fa lañ jóge hmm. waa waa seen origine mooy yaman looloo tax mu naan ko qad alimat xam na jaariyatun ndaw soo xamante ne ni yamaniya mu ngi bokk ci waa yaman an xam na ne ana man almaihu maay duy baag yi wasmiitu sama tur naajiya di ko waxaale tamit ay ay ay te sama tur mooy naajiya ak njàmbaaram wa ta'natin zaati rashashin wa ta'antuha inda saduril aadiya ak njàmbaaram que ne ci ndox mi rek la jàmbaare waaye tamit ci toolu xare it moom Seydina Naajiya noonu tamit la jàmbaare kon loolu kon euh, loolu mooy li gën a dëgër que kon moom mii la woon mooy Naajiya Seydina Naajiya ibn Jundub mooy ki nga xamante ne nii mooy ki wàccoon ci teen bi loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën dëgër insha allahu taala léegi nag bi nga xamante ne nii ci la demee noonu Seydina Naajiya ibn Jundub am na sax ñu ne moom tuddul woon Naajiya waaye Zakwaan la tuddoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo changé turam tudde ko Naajiya hiina najaa min Quraysh tudde ko Naajiya ba nga xam ne ci rëcc ci waa Quraysh loolu am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne loolu lañu wax ne looloo tax ñu tudd ko noonu moom Seydina Naajiya ibn Jundub radiyallahu taala anhu wa arda moom nag xam nga eh, nettali bi ñu wax dane mooy nettali bii ñu wax nii ne moo wàccoon yonent mi alayhi salaatu dafa joxe li nga xamante ne mooy eh, benn xeej ci xeejam yi ñu daal di koy eh, eh, jam ci biir mu génne ndox mi daal di génn waaye loolu dafa am beneen riwaay boo xam ne ci biti day contrat dafa wuteeg lii te loolu imaam al Buxaari rahmatullah alayhi moo ko solo mooy solo na deux yëpp xam nga gis nañ ci kitaabu shurut bi loolu la mooy hadith bi mu indi bu ñoom Seydina ñoom ñoom moom Seydina euh, al Miswar ibn Maxrama radiyallahu taala anhuma moom loolu la wax que ne mooy li imaam Ibn Ishaq wax sauf que boobu tuddul tur kan moo ko def waaye imaam al Buxaari rahmatullah alayhi dafa solo ba léegi ci kitaabul maghazi baabu ghazwatil hudaybiya léegi ci buntu boobu noonu buntu bi nga xam ne ci la def ci xareb hudaybiya mu ah, muy xadiisu seydina al bara ibn azib mu ne fa nazaxnaaha bi ñu àggee fi nga xamante ne ni mu ne wal xudaybiyatu seydina albara ne wal xudaybiyatu bi'run mu ne xudaybiya de ab teen la fa nazaxnaaha falam natruk fiiha qatratan fa balaga dalika annabiya sallallahu alayhi wa sallam fa ataaha fa jalasa ala shafiirin thumma da'aa bi inaa'in min maa'in fatawadda'a thumma madmada wa da'aa thumma sabbahu fiiha fataraknaaha ghayra ba'iid thumma innaha asdaratnaa maa shi'naa nahnu wa rikaabanaa ci riwaayé boobu xadiis boobu noonu seydina albara ibn jundub al non ibn azib may wax noonu albara ibn azib maa ngi jaaw naajiya ibn taala anhu wa an abihi azib moom dane alxudaybiya ab teen la nee bañ fa agsee ndax da doon nettali mooy xadiis bi tàmbaleewul noonu mu ne fa nazaxnaaha ñu daal di koy ngacc bam set wecc bañ fa agsi falam natruk fiiha qatra bàyyi fa benn benn toq desu mu ne fa balagha dhalika an bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di eh, information boobu daal di koy dikkal que ah teen bi dara desatu fi mooy ñu ñëw wax ko ko na mu daal di dikkal teen bi fii xoolal fa ataaha mu ñëw ba ci teen bi fa jalasa ala shafiriha mu toog ci ping bi ci ci mooy ci ci peggu teen bi bu doon euh, bu am ping la mooy ci ping bi mu toog ci cat bi summa daa bi ina ginnaaw gi mu daal di laaj ne nañ ko jox nañ ko dox benn ndab nañ ko jox benn ndab min ma in bu am ndox fatawadda mu jàpp ci ndox mi summa madmada mooy mu def mu def madmada mooy jël ndox mi dugal ko sa gémmiñ dal di koy yëngal comme kuy jàpp ni muy def wadaa mu daal di ñaan summa sabbahu fiha loolu noonu mu daal di koy sotti ci biir teen nee na fa taraknaha ghayra ba'id nee ñu ko bàyyi sori wuñ ko mooy sori wuñ ko noonu summa innaha nee na après terme bi dafa commencé bi ko bi ci yonent mi alei satu salaam sottee loolu dafa commencé di ball ndox mi génn génn koo xam ne doy nañu ñun ak warikaa banaa ak yi nga xam ne moom lañu waroon voilà kon léegi nga ne ma ah taxaw la man de am na lu ma jaaxal ñooy ne yow xadis bi nga wax sànq boobu mu ngi sax imaamu Buxaari que ne dafa génne sahman min kinaanati ma ne la ah kay waaw baabu shuruuti fil jihaadi wal musaalahati ma ahlil harbi wa kitaabati shuruut foofu la imaam al Buxaari nga xam ne ci lañ kii ci la euh, ci la nit ñi daal di ñàkk ci teen bi wa shukiya ila rasulillah al atash fantaza'a sahman min kinaanati thumma amarahum an yaj'alu fiihi fa wallahi ma zaala yajiishu lahum bi riyin hatta sadaru an banim jeexe kene ci gàttal moom loolu la mooy dafa joxe benn xeej ñu def ko ci ah. waa léegi bi nga mujjee wax ni it fan la ne mana la ci saxi imaamul Buxaari kitaabul Maghaazi waaw kene moom dafa ñëw ci toog ci ka teggu teen bi laaj ñu jox ko ndax mu daal di ci jàpp daal di ci def ma yëng dugal ndox mi ci gémmiñam yëngal ñaan daal di sotti ndox mi ci biir mbir mi di di tëbb ndox mi di tëbb ndox mi di di fuur ba mu doy ñu ñun ak suñuy war ah, ah, waay waa yow léegi léegi yow yow gisoo ci liy contradictoire gisoo ci liy contradiction bokk ma ne la man nañ ko boole mooy comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax rahmatullah alayhi ne wa yumkinu al-jam'u bi an yakuna al-amrani ma'an waqa'a man nañ leen boole que ñaar yii yépp mooy nan lañ leen di boole ñaar yépp am mooy ne jox na naajiya li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy ci xeejam yi mu doo mu samp ko ci biir teen bi waaye it moom toog na ci teen bi laaj ndox ñu jox ko mu daldi ci def li wax noonu sotti ko ci biir imaam euh, kii ne te loolu euh, euh, am na lu koy dëgëral loo xam ne même bu dee riwaaye imaam al-Waaqidi la wérul mais yii nii mooy mooy dajale bi te mooy ñaari riwaayo yëpp dafa ñëw saxee imaamul Buxaari mooy fokk boole nga man ndax yépp a mën a nekk lépp a nekk ndax boole bi mën naa ne te imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dafa solo ci euh, euh, al-Maghaazi mooy téereem bi naka noonu Seydina Urwa solo na ko te boo demee mu ngi ci Abul Aswad moo ko solo mu jaar ci yoonu yoonam mu dem ci Seydina nga xam ne noonu la ko imaam al-Hafiz ibn Hajar tuddee al-Fath kene lan lii mooy riwaayé boobu mooy riwaayé imaam al-Waaqidi ak riwaayé Seydina Urwa ibn Zubayr bi nekk ci inda Abil foofu mu ne dane tamadmada yonent mi alayhi salaatu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tamadmada fi dalwin wa sabbahu fi lbiri wa naza'a sahman min kinanatihi fa alqaahu fiha wadaa fa faat Allah xoola riwaaya yii nii ñaari riwaaya yi nekk ci kitaabu Abul Maghazi bu imaam al-Waaqidi ak inda Abil Aswadi mooy boole mooy mooy mooy dëgëral boole bi doob dane yonent mi alei sat biñ ko nee biñ ko jàmbatee ne ko teen bi amul ndox ni mu def ni mu def nan la def dafa ah, tamadmada fii dalwin dafa def madmada jël ndox dugal ci gémmiñ gi yëngal ko fii dalwin ci benn baat ba pare jël baag boobu sotti ko ci biir teen bi wa nasaa mu xëcc sax man benn xeej min kinaanatihi fi muy def xeejam yi fa alqaahu fiiha mu sànni ko ci biir wadaa mu ñaan fa faarat ndox muy tëmb di jóg ndox mu jóg dañ naan la lii la mooy sànni ko ci mooy la mu jox ko kenn mu dem def ko ci affaire yi def noonu muy Seydina Naajiya kon loolu ngay gise ngay ma nga ne ñuy boolee li nga xam ne mooy riwaaya yii nii di wax ci wàllu woowu léegi nag pour jeexal tarjama sayyiduna Naajiya ibn Ka'b ibn Jundub Naajiya ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu wa arda am na sax ñu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam al-Hudaybiya dafa proposé yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko jox ma ma sa lenn ci yi nga xam ne mooy sa hadiyu yi ah jox ma ko yi nga war a rendi ma rendil la ko ci xaram bi ndax ah mooy yi nga xam ne dañ koy rendi Makka tekkiwul que ne yow fokk nga dem ca Kaaba ga daal di ko fay rendi foo ko rendi ci xaram bi. noonu la comme ni mu wax ci aji yi naxartuha huna wa jam'u kulluha man mu fii laa rendee waaye jam'u mooy foofu ay mina fu fa waay mën rendee baax na mooy xaram bi du ne rek man fa yonent bi alayhi salaatu salaam lim naan euh, euh, euh, ngeen fa fa fa alxuraan di wax ca Kaaba ga tekkiwul ne foofu rek nga mën a rendee ci xaram bi foofa rendee mooy comme nga rendi woon foofu léegi nag naajiya bi nga xam ne ci lañ gis waa Quraysh ci la gis waa Quraysh ak seeni pexe ne yonent bi alayhi salaatu salaam du fi dugg non seulement du fi dugg mais gàtt yi mu fi indi ñun du ñu d'accord mu fiy dugg léegi Seydina Naajiya loolu. Euh, euh, euh, moom dañ ne moom moo ko solo xadis la boo xam ne imaam ibn Mandah moom moo ko solo ne sa Naajiya ibn Jundub dane yonent bi alayhi salaatu salaam keroog ne ko ne ko comme que demee na nii yaa rasulallah ib'ath ma'i bil hadi hatta anhara fil haram ne ko jox ma hadi bàyyil ma yóbbu leen mooy gàtt yi nga fi indi ak yi nga bëgg ñu rendi ko indil bàyyil ma comme que Quraysh def nañ nii man moom am naa samay pexe yu ma mën a teg ba dem en tout foo xam ne ci xaram bi lay bokk ma ma rendi leen nee na yonent bi alayhi saar wasalaam ne ko waa nan nga yow nan nga mën a defe loolu ma ne ko axudu fii awdiyatin la yaqdiruna alayya nee na damay jël ay xur yoo xamante ne nii damay jaar xur yoo xam ne ñoom non seulement duñu xam fi ma jaar mais dañ matul mën a suivre dañ matul mën a suivre ndax man fii moom ni ma ko xamee waa Makka gi koo xam ni ma xame xur yii néew na nga gis ku ko xame noonu nee na yonent mi alayhi salaatu jox ko mu dem mu daa ba ni mu koy rendee fa xaram ba moom nag am nañu ne ginnaaw gi moom mu ngi génn àddina ci riwaaya ci ci ci ci jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan ci la génn àddina ci xilaafaam mooy ci xilaafaam Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan mu ngi génn àddina nag Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam at mi nag gisuma ñu noté at mi euh, dañ na rek Euh, moom mu ngi génn àddina fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci xilaafa seydina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaa léegi kon ginnaaw bi nga xamante ne kon ci lañu gis loolu mooy waa Quraysh ñoom seen côté fan lañ yemoon ci ñoom mooy ba ñu gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di teggi yoon wa ñu foogoon ne lay la ñëw yi jëm Màkka ñu dal di dellu tout nag bàyyi Xaalid ibn muy surveiller ñoom ñu dellu ndax kii agsiwul fii ndax yoon wi rek la mën a jaar waaye gis nañ ne contourné na ba dem ca sudu la Mecque ca bërëb buñ naan al-Hudaybiya ci teen boobale bi nga xam ne nag ci lañu contourné noonu ndax Seydina Xaalid ibn al-Walid mi doon surveiller gars yi dañ koo bett mooy ne convoi julli ñi dañ koo bett ndax fiñ fi mu doon xaare ak fi ñu génne non c'est loolu moom du benn mooy fam doon xaar foog ne fii lañuy génne ak fi ñu jaar dafa wute complètement léegi nag mooy dañ koo dafa jékki rek gis leen Xudaybiya ñoom contourné nañu fa ñu woon ba nekk Xudaybiya léegi nag bi nga xamante nii ci la demee noonu kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay agsi bërëb buñ naan Xudaybiya waa Makka xam ne bon kon léegi ni ñuy def mooy de toute façon ñun benn mot d'ordre lañ am tey mooy ne ma ne du fi dugg laa wax dugg non non non non dara la fi dul dugg mooy ne Seydina Muhammad alayhi salaatu tey moom nu man loolu mooy moo doorlu bi mooy décision bi nga xam ne duñ ci dellu gannaaw parce que ça serait trop facile du fi dugg léegi nag bi yonent bi alayhi salaatu wasallam ñëwee ba agsi kon Hudaybiya ba problème ndox miñ amoon léegi walillahi alhamdu wal minna ci xéewal gu yàlla defal jullit ñi jaarale ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ne résoudre na ci mu'jiza googu mu def moom aleyhi salaatu wassalaam léegi analan lan bi mu ñëwee kon ba ñu ba def escale ana waa Quraysh nan lañ def loolu la imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi di nettali ba léegi ci càllale biñ la waxoon mooy bu imaam az-Zuhri rahmatullahi alayhi bi nga xamante ne ni moom la jële woon ci mooy même càllale bi nga xam ne mooy càllale bu imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi bim jële woon ci Seydina Urwa ibn Zubayr an Miswar ibn Maxrama wa Marwaan ibn al-Hakam ci riwaaye boobu imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne qaala az-Zuhri fi hadiisihi mu ne imaam az-Zuhri de wax na ci nettaleem mooy hadiisam boobale mu ne fa lamma tma'anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ataahu budayl ibn warqa fi rijal min xuzaa'a fa kallamuuhu wa sa'aluuhu ma alladhi jaa'a bihi mu ne nag bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dal Xudaybiya wàcc ñépp wàcc jullit ñi def escale foofu fële ñu ngi yor budun yi gàtt yi ñu yépp yi tax ñu ñëw umra ñu gis xam ne ku leen gis xam ne ñi xare taxu leen a mu ne bi mu dalee foofu ataahu Budayl ibn Warqa ci la ko benn kilifa buñ naan Budayl ibn Warqa di doomu ko ñuy wax Warqa fi rijalin min Xuzaa ànd ci parmi ay góor ay kilifa yu bokk ci tribu de Xuzaa waaw fa kallamuhu ñu dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi mu eskal Xudaybiya ñu waxtaan ak moom wa sa'aluhu man alladhi jaa'a bi ñu laaj ko ne ko waa yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom ñii nag temps yi tuubaguñ waxoon naa la ne uh, uh, uh, te loolu dina ko wax ci biir xadiis bi mooy Xuzaa kaanu aybatan nusxin li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañoo newaloon yonent bi alayhi salaatu salaam foofu muslimuhum wa kaafiruhum même ñici ci gëmul dañu newoon allié yu fort ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu yàgg nañu ko gis ci li nga xamante ne nii. moom mooy euh, ci siira bi waa Xuzaa gis nañ keroog Uhud ba ñu dëppee kilifa goo gële bokkoon ci waa Xuzaa moom moo daje yonent bi aleyhi salaatu salaam ne daal di koy wane war ak mettit loom li nga xam ne moo dal saxaaba bi ci xare bi mooy ba ñuy dëpp ñu daal di dem ca waa Quraysh daal di leen ni ñi ñu ngi ñëw ngir tiital leen ba Abu bañ ne dañuy dellu ngir faagaagal leen une fois pour tout nag jekkali leen alladina qaala lahum nnaas inna nnaasa qad jama'u lakum faxshawhum fa zaadahum imaana ila axiril aaya ñooñu gisoon nañ ne kon kilifaay waa Xuzaa mooy ki nga xamante ne nii kenn ci ñoom moo ñëwoon waxoon nag ñooñ waa Quraysh ngir dissuader leen fii itam bu Budayl ibn Warqa moo ñëw ak ay gaay ci waa Xuzaa ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxtaan ak moom ne ko ñun de dañoo bëggoon a xam lu woon say tànk ba nga ñëw fii Xudaybiya ut si biir Makka ana lan moo la fi tax a ñëw fa axbarahum annahu lam yati yuridu xarba yonent bi aleyhi salaatu salaam tontu Budayl ibn Warqa ne ko nag ak ñim àndal ci kilifaay Xuzaa yi ne ko man ñëwuma xare taxumaa jóg de wa innama jaa zaa'iran lil bayt wa mu'azziman li hurmatihi kene dafa ñëw ngir xare taxu koo jóg waaye dafa ñëw ngir ziyaare li nga xam ne mooy alkaabatul musharrafa wa mu'azziman maggal li nga xam ne mooy uh, uh, bërëb kaaba gi ak li nga xamante ni ni mooy uh, bërëb bii di Makka ak lieu saint yi mu ne summa qaala lahum nahwan mimma qaala li Busr ibn Sufyan ginnaaw gi mu wax leen comme li mu wax Busr ibn sufian mooy lan yaa wayha Quraysh yaa wayha Quraysh <laughs> xam nga la loxoon Busr ibn Sufyan yaa ngi fàttaleku bi nga xam ne moom mi mu yónni woon ngir mu jiitu jëlali ko ay xabaar ba mu ñëwee wax li mu wax mu wax leen yaa wayha qurayshin laqad akalathum al-harb maada alayhim law xallu bayni wa bayna saa'iril aam waay toskare ñeel na waa Quraysh waay waay waa Quraysh waay éy waa Quraysh mais ñoom akalathumul harbu dina leen jeexal ana lan mooy seen problème buñ dox buñ ma bàyyi woon ak arab yi mu wax leen lu mel noon ginnaaw bi mu leen yëgalee ñoom kilifaay Xuzaa yi te ki leen jiite woon di Budayl ibn Warqa ne leen xare taxumaa jóg waaye dama ñëw ngir umra léegi ñooñu comme que ñoom dañoo neexoo woon ak ñaari parti yëpp Xuzaa te Quraysh eh, Quraysh non seulement bi ñuy génn keroog seen alliés yi Ahabish yi ak yeneen alliés seen alliés yi ci tribu yi leen wër dañu leen doon jàppale si dinañ ñëw ci loolu ne foog naa waxaguma ko woon xam naa dinañ ci ñëw ci jataay bii di ñëw bi yonent bi alayhi salaatu wasallam di consulter saxaaba yi ana naka lay def est-ce que mu song tribu yi nga xam ne ci yoon bi ñoom ñoo jàppale waa ñooy jàppale Quraysh comme saa ñoom ñu tal leneen que jàppale Quraysh su suñ kaw wala boog ñu continuer suñ yoon ba ni nga xam ne li ci la ko Seydina Abu Bakar di waxee lim koy wax mu topp ci mu daal di doxal wax joojël kon bu Budayl ibn Warqa ak mbokkam yi ci waa Xuzaa bi ñu déggee yeneen mi alayhi salaatu salaam daal di leen wax lim leen wax faraja'u ila Quraysh ñu dellu ci waa Quraysh fa qaalu ñu ne leen yaa ma'shara Qurayshin innakum ta'jaluuna ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inna Muhammadan lam ya'ti liqitaalin innamaa jaa'a zaa'iran li haadhal bayt mu ne leen yéen waa Quraysh da ngeen di gaaw ci mbiru da ngeen a gaawe lool ci mbiru Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ne yéen da ngeen a dégg tëll rek nañ damm na jàppal kii mooy le premier émissaire bu jóge ci waa Quraysh même bu dee ne ndax Budayl ibn Warqa dinañ ko gis ci fatxu Makka bu yonent mi alayhi salaatu wassalaam ubbi Makka ci huitième année bi deux ans après lii moom Budayl ibn Warqa nettaleem ak Abu Sufyaan ibn Harb sayyidu yi anaydin jàppal ñii ñooy ñi njëkk a jóge ci Quraysh dem gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li ma doon wax sànq loolu waxuma ko woon dinañ ci ñëwaat incha allah dinaa ko souligner jataay bii di ñëw euh, muy bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan teeñoo dal ci tribu yi jege côté yii di jàppale waa Quraysh bu ko defee ñoom ñu am lu ñu tal ñu am lu ñu tal ñoom après bu ko defee Quraysh dinañ dox bàyyi ñu Quraysh kese loolu insha allah dinañ ci ñëw ci jotaay bi weesu waaye pour l'instant nañu jàppagul fii Budayl ibn Warqa ak kilifa yi ci waa Xuzaa dem ne waa Quraysh ya ma'shara Quraysh ne leen yéen mbooloom Quraysh nag innakum ta'jaluuna ala muhammadin yéen nag da ngeen gaaw si mbirum Seydina Muhammad lool mooy yéen njort bi ngeen am ci moom da ngeen ne mu ngi ñëw rek ngeen dafa ñëw ngir dal suñu kaw ngir ubbi mag foqat ci ko suñuy loxo mu ne leen nag lool gaawtu la ci yéen de inna muhammadan sallallahu alayhi wa sallama lam ya'ti li qitaal bul fàtte di ñii doonuñoo lay jullit ñu ne ko yëgal ne Seydina Muhammad yéen waa Quraysh dikku fi ngir xare de lam ya'ti li qitaal ñëwul ngir xare innama dëgg-dëgg li am ba des mooy jaa za'iran li hadha al dafa ñëw ngir li nga xamante ne mooy siyaar si euh, néeg bii di kaaba gi e, kaaba gu tedd gi moo ko tax a jóg mooy day umra comme ñépp ni nit ñuy umra gaa nag bi ñu waxee lool nag fattahamuhum wa jabbahuhum bi ñoom Budaylum nu Warqa waxee lool nag fattahamuhum waa Quraysh nag mer ci ñoom seen façon bi ñu waxe ne yéen ay koloboo ngeen ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngeen ñëw di jéem a yëyu suñu nopp yi ñuy wax ngeen naan ta ngeen ak gaawtu ci ay mbiram fenn lañu gaawtuwul wa jabbahuhum wax leen wax joo xam ne neexul gaa yi ci gàttal waxu ngeen fi poussière dal leen fële yow buday la yow ndekete yow sak sak sak fidèle ak ñun des na fidèle ak des na léegi moom mu ne bon comme que noonu la ñoom ñu bàyyi waa Quraysh waa Quraysh moom tuumaal nañ leen wax leen ci lu leen naqare te pourtant dañoo ñëwoon rek ngir xam lan mooy tax a jóg yonente bi alei satu salam ndax lim leen wax la leen wax ñoom nag ñu jàpp nañ kii ab plan la bu leen Seydina Muhammad tegal ngir ñu baisser les leurs gardes waqaalu ñu daal di ciy teg ñoom waa Quraysh ñu ne wa in kaana hé yéen buday bi lenn la leen wa in kaana ngeen naan ñu dafa ñëw xare taxu koo jóg wa in kaana jaa wala yuridu qitaalan fa wallahi la yadxuluha alayna anwatan abada wala tuhaddithu wala tuhaddithu bi dhalika anna al arab ñu ne dara fii laa wax gis nga bu dee dafa ñëw te bëggul xare tax koo jóg comme ni ngeen wax loolu la leen wax ñu ngi wat ci yàlla ne nag nee na ko tax a jóg du fi wat nañ ci yàlla kene mukk mukk du dugg ci biir kaaba gi du dugg fii nii ñu nekk ñun Quraysh ci force ngir lan ngir def umra xare taxu koo jóg waaye na ko leer ne umra ko tax a jóg lool moom du ko fi def ci force waaw laa tadxuluha alayna anwa te ñu ne fi ñoom Quraysh mukk te nag du ñu bàyyi arab yi di nettali lool di waxtaane loolu mais yéen seet bu ñu d'accordoon loolu mooy arab yépp lan la ñuy wax Seydina Muhammad de alayhi salaatu wassalaam Quraysh Medina la jóge ñëw ci Quraysh ci lu ñu yëgul forcé leen daldi def umra ñibbiwaat loolu nag c'était loolu mooy honneur Quraysh amatul ci ñoom noonu lañ ko gisee léegi nag moo tax ñoom c'est pour sauver leur honneur ñu ne waa léegi ñun même bu dee ne ñëw fa ngir xare mane du fi dugg laa wax ci force pourquoi pas mu laajoon ndigal laajoon permission avant yónnee ñu ab émissaire bu yàgg ne ñu ren dañu ko bëgg a ñëw ñu xool étudier dossier wam étudier sa demande est-ce qu'on va lui euh, opposer qui euh, euh, un refus wala qui honorable voilà lu tax defu ko wat nañ ci yàlla la wax laa yadxuluha alayna anwa abadan fenn la fi dul dugg même bu dee xeex taxu koo jug duñu ko bàyyi mu dugg fi ah mukk ci force noonu jóge fële rek ñëw waaye yow ma ne loolu moom mooy li nga xam ne na leer wala tuhaddisu bi zalika an al arab arab yi moom duñu ko nettalee loolu moom ci déshonneur gu toll noonu man ñoo dal jamais <laughs> ah. léegi kooku mooy premier ñi jóge ci Quraysh dem muy Budayl ibn Qarqa bokkoon ci waa Xuzaa moo tax imaam az-Zuhri ne wa kaana Xuzaa wa kaanat Xuzaa'atu aybata nushi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muslimuha wa mushrikuha laa yuxfuuna anhu shay'an laa yuxfuuna anhu shay'an kaana bi Makka mu ne nag te waa Xuzaa ñoom ñi ci nekk jullit ak ñi nga xam ne gëmuñu ci woon ay ndencuwaayu secret yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ woon nekkul lu amul dara lu doon xew Makka lu dul ñu waxoon ko te yàggoon nañ koo wax kon premier mbooloo wa ngoog bu jóge fële ñëw fekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii mu campé Hudaybiya jóge ci Quraysh waaye gis nga li leen waa Quraysh waaj euh, daal di tontu muy ñoom Budayl ibn Warqa ak waa Xuzaa ñoom tuumaal nañ leen ittahamuhum wa jabbahuhum daal di leen tuumaal daal di leen wax lu leen naqari ba pare nag wax ci leen ne même bu dee xare taxu koo jóg na la fi dul dugg ñëw di umra noonu te amul woon suñu accord lu njëkk forcing du fi mën a am waaw kon loolu mooy bu njëkk bi kon mooy premier émissaire bu jóge ci waa Quraysh ngir ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon nag tey fii lañuy ñuy yem ci jataay bii di ñëw insha allah ñu xool est-ce que Quraysh yónni waat na ñeneen wala ñeneen jóge nañ ci Quraysh ñëw gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye dinañ ñëwaale comme niñ ma waxoon sànq mooy li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di woon ne est-ce que duñu def lool daal di euh, euh, euh, dal ci ñi nga xamante ne nii mooy ñiy jàppale waa Quraysh comme ñu am lu leen lu leen dal lu leen lu leen lu leen préoccupé que ñuy jàppale suñuy noon ci suñ kaw lool incha allah dinañ ko tudd daal di àggale lii ndax waroon nañ ci ñëw avant lii waaye incha allah dinañ ci ñëw ci biir di ñëw avant ñuy àggale est-ce que Quraysh yoon ne na ñeneen ak ñan ñoo jóge ci Quraysh daal di ñëw ci Hudaybiya